di suuratul ghuraf ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wa idhaa dhukira allahu wahdahu ishma'azzat quluubul ladhiina laa yu'minuuna bil aaxirah wa idhaa dhukira alladhiina min duunihi idhaa hum yastabshiruun suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laayaat ñeent fukki ak juróom tàmbali woon nañ ko ci jataay bii ñu génn walillahi alhamdu walminna mu ne wa ida dukira allah bu ñu tuddee borom bi tabaaraka wa taala waxdahu moom dong ishma azzat nga gis mu daldi foñu nga gis mu mel ni ku ñu anesthésié bañ dëgg googale ngir bañ koo nangu am ñu ne mooy daw day daw ndax bëggula dégg li nga xamante ne nii mooy tudd boroom bi tabaaraka wa am ñeneen ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ne ishmazat mooy day rëy rëylu ci li nga xamante ne nii mooy turu boroom bi muy dégg ak atteem li nga xamante ne nii moom lañuy ñuy tudd ci alquran wala ci waxtaan yi nga xam ne fa la nekk kon looloo tax de qulubu alladina la yu'minuna bil axira xolu ñi nga xamante ne nii gëmuñu yawmal qiyaam wa idaa dukira alladina min duuni waaye bu ñu tuddee ñeneen ñi nga xamante ne nii moom leneen la lu wuteek boroom bi tabaaraka wa taala idaa hum ca ñoom nag gis leen bu keroogee bu boobaa yastabshiruuna ñuy wane seenu mbégte di jubile mooy ne li leen di déranger mooy borom bi tabaaraka wa taala lii nii xam nga day wax ñi nga xamante ne nii gëmuñu yawmal qiyaam muy yéeféer yi noo yéef yi moom lool la tuddal leen naan leen alxuraan nee na moom nga jëloon puso di ko jam ci seen xol bi sax lañ gën a mën a supporter tellement dañuy mer boo wax ñu naan àtte yu yàgg yi yëfu moyen âge yi ngeen bëgg fee nekk di ñu sonal ci kaw suuf ñuy wax ngeen naan noo ay charian yooyu mooy waxi lan ay yàlla nee na lii la yàlla bëgg na leen seet li yàlla bëgg tey tere li mu tey sori li mu tere loolu mooy waxi lan dañuy mer. ndax dañuy rëy rëy lu bëgguñu koo doxe daal di daw ngir bëgguñoo dégg li nga xamante ne nii mooy tuddug yàlla boo googale looloo tax ci nodd noonu la demee moo tax suñu boroom yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ne bu dee iblis bu déggee ki nodd bu ñu noddee abbara shaytaan walahu duraat mu ne seytaane day wane ginnaaw bu déggee noddukat bi ne allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar day daw danaan fë danaan fëx seytaane day daw mu ne day wone ginnaaw wala woo duraat waaye ngir bañ a dégg mbir yi buy daw ndax dina dégg nodd googu day day ngelawal foofu yépp bu foora foor boo xam ne nit ñu bari ñoo ko dégg loo xamante ne ngir rek mu bañ mu nëbb ko nodd goo gële ndax lan kooku mooy googu façon ñooñu nga xam ne ay taalibey shaytaane ñooñu nag noonu la ñuy mel waaye nag dafa am doy waar loo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dañu koo xamal ci xadiis boo xamante ne nii keroog bi muy jóge Makka di dem di ubbi ji fatxu di xeex waa Hawazin di ghazwatu Hunayn keroog la ko fa leeral moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne wal ne ne wàcc yàlla ne allahu akbar la tattabi'anna sanana alladhina kaanu min qablikum hatta idha daxalu juhra dabbin daxaltumuhu ñu ne ko ah yonent bi alayhi salaatu wassalaam koy wax alyahuudu wannasaara mu ne fa ma bu ma waxul ñooñ fa ma yonent bi alayhi salaatu wassalaam xamal ñu ne la tattabi'anna wat naa ci yàlla keneen yéen sama xeet la tattabi'anna wat naa di ngeen topp di xencu sanana alladina kaanu min qabli min qablikum yoonu doxaliinu traasu rëddu jaar-jaaru ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon muy yahuud yi chrétiens yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci mooy yàlla di ngeen leen topp ci li ñuy def xatta ida daxalu ba kera nga xam ne ci la ñuy dugg jaxra juxra doddin muy kàmmu mbëtt nga xam ne mbëtt sax xaju fa xaw faa xaj di ngeen fa fexe dugg ak ñoom mooy gi nag gaa yi ne ko yeneen saxaaba yim doon wax ne ko radiyallahu anhu waa yonent bi alayhi salaam kan nga jublu ci sa wax ji yahudi ak nasaraan yi ñoom la ñuy topp mu ne bu ma waxul ñooñ añeen laay wax loolu mooy lan mooy di nga gis jullit ñu bari mooy dañuy yor jikko yoo xam ne wax dëgg yàlla jikko yéeféer yi la waaye nag loolu taxul ñu nekk ay jullit lañ ba léegi waaye loolu nag wóoru ndax seytaane ndànk-ndànk ci noonu la lay xëcc ba booy génn ci ngëm yàlla sax doo ko tey moo tax nag loolu ku waxal yàlla xam ne bari na nit ñoo xam ne jullit lañ bu ñu toogoon fii ci mbooloo di wax lu nekk di waxtaane match bi lamb ji ak yooyu moom day toog man cee waxtaan lu ne waaye bu ñu ne eh julli nañ leen taxawal julli daa am fu ma waroon a dem quoi ndax lan mooy julli gi mu dégg te mooy tudd yàlla gi gën a moom la mënula supporter ko kooku mooy yor na du jull di la de waaye yor na ci jikko yéeféer yi loo xam ne lu garaaw la ne ñaan borom bi tabaaraka wa taala génne ko ci wala mu toog ñuy tudd lu ne bu ñu tuddee naan wa yow nañ leen fexe nag xool nan la ñuy doxale li suñu borom digal ñu doxal ko ci alquran ñu commencé mer comme ni ko yéeféer yi ni ñuy mere buñ déggee ñu naan leen doxal aj affaire u alquran ñu naan yu tardé yi mooy la ji fu moyen âge yi yi nga xam ne mag ñu njëkk ñaa ko doon doxal bari na ci jullit ñi ñoo xam ne noonu lañ mel booy wax mbiri boroom bi tabaaraka wa taala tudd borom bi tabaaraka wa taala doxe lii tax mu andi ñu fi ñu commencé ñoom ñooy mer daal di mer di rëy rëy lu ndax bëgguñu koo topp kon loolu ay feebar la waaye nag li garaaw beneen affaire mooy nit. jullit warula amul benn sañ-sañ jël laaya yu mel nii nag ne jullit ñi lay wax déedéet mooy yéefar yi lay wax waaye dafa fekk ne am na jullit ñoo xam ne feebar bu mel noonu dal na leen taxul ñu nekk ay jullit lañ ba léegi ay jullit lañ fekk dagana luñ ne li yàlla wàcce dara baaxu ci waaw loolu moom ko wax yéeféer nga yaa ko sa bopp waaye mënuñoo jël aaya yu mel nii jël di ko dóor ay jullit naan ñoom lay wax ay waxul ak jullit ñi sauf que dafa am ci jullit ñoo xam ne feebar boobu dalee na dal ñu koy leeral comme li yonente bi saa sa wax ne doon leen topp seen tànk te comme ko moo ko wax te mooy ki nga xam ne mooy ki dëggu moom lañuy ñuy dëggal kon foo jaar dina am looloo tax li ñuy gis ñu gis ko waaye lool teewul ñu nekk ay jullit ba léegi loolu loo am solo la wallahu taala alam kon suñu boroom ne qulillahum mu ne yow boroom bi tabaraka wa taala waxal faal waaw yow suñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxal allahumma e yow suñu boroom faatira samaawaati yow mi nga xam ne yaa bënn yaa génn ci nekk yow yaa tabax defar ci loo xam ne amul modèle bu ko jiitu de juróom ñaare asamaan wal ardi ak suuf yi aalimal yow de yaa xam kumpa wa shahaadati ak li ne fàng anta yow boroom boobale tabaaraka wa taala yow de tahkumu yaay ki nga xam ne yaay atte bayna ibadika diggante sa jaam yi fii ma kaanu fii yaxtalifuuna ci li nga xam ne moom lañ ne woon ci àddina bii di ci wuute ci ngëm yàllaak ci yi nga xamante ne nii même ci biir jullit ñi yenn yi nga xam ne ay ay wuute la yu xew seen biir nga xamante ne yooyu yépp bu ëllëgee borom bi tabaaraka wa mooy atte seen diggante ne kon lii nag lu am solo la moo tax bari na ku mel ni sayyidina Sa'id ibn al-Musayyib no Sa'id Sa'id ibn Jubayr radiyallahu anhu wa rahimahu taalibe la woon ci al imaamu mawlaana ibnu abbas buñ nee ibnu abbas nag mooy abdallah la tuddoon di doomi abba al abbas da abbas boobu di doomi abdul muttalib di maamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam al abbas moom bàytax la woon moom rakk la woon ci abdallah mi nga xam ne moo jur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doomam ji gën siiw ci doomam yi nag moom mooy abdallah même bu dee ne am nañu ko magoon comme al fadl ibnu abbas Qusam ñoo ñële ñoo ñoo ñu ngi fi woon Ubaydillah ibn al-Abbas ñoo ñëpp ay doomi euh, Seydina al-Abbas lañ ñoo ñëpp waaye ki ci gënoon a siiw mooy ibn ab mooy Mawlana Abdallah ibn Abbas moo tax bu ñu nee ibn Abbas rek moom lañ ci jublu moo tax ñaan radiyallahu anhuma ndax doom ji ak baay yi ñoom ñëpp ay saxaaba yonent bi la ñoon alayhi salaatu wassalaam loolu jaroon na leeral ndax li ñu naan ibn Abbas xam naa ku ne ku dégg di nga bari looy dégg ñu naan ibn Abbas mooy Abdallah tarjumaanil islam al quraan moom la yonent bi alayhi salaatu salaam ñaanoon ne woon yonent ne woon borom bi allahumma faqihhu fi diin wa allimhu ta'wiil ne yonent bi day ñu ñaan boromam ne ko yàlla na nga ko déggloo diine ji xamaloo ko l'islam xam-xam bu xóot bu dégg-dégg bu sew te nga may ko mu man di firi li nga xamante ne nii mooy sa alquran bi moo tax ñu naan ko tarjumaanul quraan al bahru mooy géej gi géeju xam-xam di mawlaana ibn abbas anhuma wa ardaahuma benn taalibeem nag bu ñu naan sa'id ibn jubayr rahmatullah alayhi dane moom lii laaya bii boo bëggee say ñaan di nangu lii nii xam naa loo xam ne boo ko waxee di ñaan borom bi di ko def muy qul illahum waxal ne allahumma yow borom bi tabaraka wa taala faatira samaawaati yow mu bënn ala safa samaan yi daal di koy tabax